ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zakaa muy àttey zakaat ñu ngi woon ci suñu waxande numéro bu ñetteel bi muy tiroir dencukaay numéro trois ginnaaw biñ paree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 ñu war dugg ci bi ci des bu mujj bi incha allah tey lañ koy jeexal ñu jeexal li jëm ci zakatul mawashi awil an'am buñ ci paree ñu gis afil xayri zakatun am la est fas fas le cheval le pur sang façon fas yépp ngélému ah ñoomin jakeer ñoom yo fas yi est-ce fas dafa am zakat walla déet loolu insha allah après dinañ gis loole tey kon buñ ñëwee ci zakatul zakatul ghanam yi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 wa fi sadaqati alganami fi saa'imatihaa ida kaanat arbaciina ila cishriina wa miatin shaa fa ida zaadat ala cishriina wa mia ila miatayni shaataan fa ida zaadat ala miatayni ila talaati miatin fa fiiha talaat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 wa fi sadaqatil ghanami fi saa'imatiha mu ne nekk na ci zakaatu li nga xam ne mooy alxanam muy xar ak bëy waxoon nañ la dañ leen di boole dañ leen di boole bi mooy lan mooy nisaab yi bu ma amoon di bàyyi bañ gis nisaab bi après waxoon nañ ko yàgg nañ ko wax léegi xam nañu ko mu ne wa fii ghanami nekk na ci zakaatu alxanam muy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 moom xaram yi yokk na fi masha allah ci at mi ba mat loolu nag la aleyhi salaatu wassalaam ne loolu noonu lan la ciy joxe shaa kooku benn géléem benn gàtt kese lay joxe waaw allahu akbar way ku yor cent xar say looy joxe benn mel num xar mooy sa zakat waaw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 bu yokkee <coughs> hein ndeysaan ndeysaan deux cent mooy bu yokkee deux cent mooy deux cent un ba ilaa thalathamia ba trois cent mu ne loolu lan mooy xew mu ne kooku ñetti chaale yam lay joxe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 quarante ba cent vingt ah quarante ba cent vingt lu muy joxe kooku lay door a joxe parce que quarante mooy nisaab bi kon à partir de quarante ba cent vingt ku am cent xar nennum xar ngay joxe ku am cinquante xar nennum xar ngay joxe ku am cent quinze xar mennum xar ku xam mennum xar ku am mennum xar waaye léegi nag bu yokkee lool nag bu yokkee ci lool mooy li wax sànq fa ida zaadat ala ishrina wa mia bu yokkee cent vingt ila miatayni shaataan kon cent vingt et un ndax cent vingt bu ne bu yokkee cent vingt mooy kon cent vingt et un ba deux cent deux xar lay joxe waaw loolu lay joxe léegi mu ne fa ida zaadat ala mi'atayn ila thalatha mi'a fa fiha thalath bu yokkee ala mi atay ni ci deux cents xam nga deux cents lañ yem sànk mooy deux cent un ba ilaa ilaa ala thalatha mi'a fa idha zaadat ala mi'atayn ila thalatha mi'a fa fiha thalath kon entre lan mi'atayn mi'atayn mooy deux jëm ba trois cents kooku ñett lay joxe allahu akbar maa la ko wax kooku bu yokkee nag ci trois cents kii yi trois cents xar yi fa fii kulli mi'atin sha saa yu ne am xar lay joxe voilà kon mooy quatre cents quatre cents ba quatre cent quatre vingt dix lu muy joxe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 parce que tey dañoo ci wàllu li jëm ci wàllu asal ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu léegi nag ñu romb ginnaaw kon nag walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna jeexal nañu li nga xam ne mooy kon zakatul mawashi zakatul mawashi kon jeexal nañ ko muy al an'am loolu jeex na walillahi alhamdu wal minna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 fas bépp fas boo xam ne boroom a koy dundal li ëpp ci at mi kooku it kenn du ci génne zakat ci kaw waxu ñu ne dañ cee war a génne zakat waaw léegi euh, mu am beneen loo xamante ne nii ñoom dañ koy wax mooy ñi ne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 dañuy lekk ci àll bi mooy du man maa leen di dundal léegi nag ginnaaw lii ba nga xamante ni nii ci lañu leerale lii mu des léegi ana dalil yi ayna ana lan mooy dalilu ku nekk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 mooy xadiisu seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah mu nekk saxiixu al imaam al buxaari la raxmatullahi alayhi waaye eh, al imaam abu daawud al imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullah alayhi daal na koy solo hein waaye al imaamu ahmad al imaamu ahmad ibn hanbal solo na ko mais xadiis bi lu ma eh, même imaam muslim waaw ah, muttafaqun alayhi la nañ yem muttafaqun alayhi lan la yonent mi alayhi salaatu wa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 ibnul xataabi radiyallahu taala anhu hum wa ardaahum ah te jële nañ anas ibn malik mu ne seydna omar kaana yaxudu min al min al da doon jël ci fas ashra mooy daraahim dix dërëm la ci doon jël am ci beneen wa daraahim ak cinq ci yeneen yi léegi nag ñu ne lii nii lépp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 mooy nettali bi nga xam ne boo demee boroom nasbu raaya imaam az-Zaylai rahmatullah alayhi mu ngi ko fa indi euh, muy këne Seydina euh, kii dafa Marwan ibn al mooy bi mu nee gouverneur u Médine mu joon nekk euh, xalifa julli nii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 ana naka lañ naan yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ngay wax keneen ku fi toog ak nu ma sayyidina Zayd ibn Sabit kan mooy kan mooy kan mooy nattable mooy kan ah kan mooy nattable kan mooy sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu waaye malgré loolu lépp ak nit lu mu màgg-màgg waxu yonent bi alayhi salaam bu ñëwee jeex na loolu sayyidina Abu Hurayra di rappeler Marwan anal nan lañ laa lay waxe di la nettali xadiis yonent bi alayhi salaam nga taxaw naan ma naan bi lan nga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 loolu la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi a afil xayri zakaatu namla est-ce que fasam na zakat walla déet wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi